jeexaloon nañ chapitre deux cent soixante quinze bi mu tuddoon baabu tahrim at-ta'n fi al-ansab as-sabita fi zahir ash-shar' euh, xadis bi nga xam ne moom dong la ko indi woon moo doon xadis mille cinq cent soixante-dix-huit mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala an abi hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isnaani wala isnataani isnataani ah, fi nnaasi huma bihim kufr at-ta'nu fi nasab wan-niyaahatu ala al-mayyit walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis beneen ba léegi daal kitaabul umuur beneen bu al-manhiyyi anhaa ci téere bii nga xam ne wax nañ la mooy li gën a gudd ci téere yi fi jaar yëpp di wax ci mbir yi nga xam ne dañ koo xaraamal muy chapitre deux cent soixante seize mu ne baabu buntu an-nahyi tere anil ghishi ci tricher fraude wal xidaa ak tromperie ak naxaate waaw buntu bi loolu lay leeral xaram bi nga xam ne loolu dañ koo aaye ci sariya dafa xaraam di naxaate ci lépp nag ci wàllu àddina waaye nag di gën a garaaw mooy ci wàllu diine al aslu bi diine di nax nit ñi di tromper nit ñi ci turu diine alors que ngir defar sa mbiru bopp loolu moo gën a garaaw même bu dee ne tromper nit ci wàllu àddina alalam loolu noo nax waaw koo ko nax lekk ko wala nga ñëw daal di koy wëndeel benn mbir jaay ko loo xam ne baaxul ba nëbb mbir yi ba mu demee xool mbir yi nag ah ndax yooyu féete ci biir dañuy takk mbir yi ba mu demee tekki ko gis ne affaire yi baaxul nga jàpp ne wëndeel nga ko loolu wal iyaadu billah loolu ak trompe ak naxaate la ak triche la ak xidaa ak waraate al imaam al xaafiz mu indi fi li nga xam ne mooy benn laaya muy aay bi ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn ci chapitre bi ñu génn mu ne qaala Allahu ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سورة الأحزاب آية 58 mu ne والذين gaa yi nga xamante ne nii yu'zuuna ñooy lor al-mu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal-mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi bi ghayri ma iktasabu ci loo xam ne ñoom fàgguñu ko faqad ihtamalu ngarda nañ teenoo nañu buhtaana ndaw duur wa isman ak bàkkaar mubiina bu leera leera leer loolu taxawoon nañ ci ji tadu bee paase rek la ñëw waxoon nañ la ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu indi fii ginnaaw aaya bi imaam dina fi indi ay xadiis dina fi indi juróomi xadiis yoo xam ne moom lay indi fii di leeral lii nga xamante ne mooy nii mu tuddee buntu bi ci njëkk mu ne mooy xadiis mille cinq cent soixante-dix-neuf mu ne wa an Abi Hurayrata ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man hamala alayna as-silaaha falaysa minnaa wa man ghashshanaa falaysa minnaa rawahu muslim rahimahu allahu taala wa fi riwayatin lahu anna rasula allahi salla allahu alayhi wa sallam marra ala suburati ta'aamin fa adxala yadahu fiiha fanaalat asaabi'uhu balalan faqaala maa haazaa yaa saahiba at-ta'aam qaala asaabathu as-samaa'u yaa rasuula allah qaal afalaa jacaltahu fawqa altaami xatta yaraahu nnaas man gashanaa falaysa minna kon walillahi alhamdu wal minna xadiis bu njëkk bi al imaam al xaafiz an-Nawawi indi di leeral li tax mu buntu buntu bi nii ci wàllu ay xadiis yuñ koy mu ne waan Abi Hurayrata mu ngi jële ci bàyyi musmu daw yu al-Haafid ad-Dawsi radiyallahu anhu anna rasuulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man xamala alayna képp koo xam ne jël na ngànnaayam jëmale ko contre ñun asilaaha waaw ku jël ngànnaay ko ci ñun jullit ñi fa lay fa min naa wa man ghashana te képp ku ñu nax képp ku ñu trompé képp ku ñu nax fa lay fa min naa bokkoo ci musiba mu ne rawaahu bi soloo na ko muslimun al imaamu abul muslim ibn al xajaaj al qushayri wa rahimahullah mu ne wa fii riwayatin la am na beneen num soroowe xadiis bi boobu nii la ko waxee anna rasulallahi mu ne ko ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam marra dafa ngomb ala subrati ta'am koo xam ne mu ngay jaay ñam daal di koy teg ci marché bi ci ay ay ay ab étalam teg jaay ñam léegi yeneen saa romb ko daal fa adxala yadahu fiiha ah ñam giim romb daal mel na ni am na riiba bu ci nekk daal boo xam ne daal mel na ni am na yeneen jël loxoom dugal ko ci biir ñam yu muy jaay fa naalat asaabi'uhu balala ñam la woo xam ne warul woon a luur bari ndox yeneen saa ci dugalee ndox loxoom loxo ba tooy waaw te waru ci woon nekk fa qaala yeneen saa sam ne waaj yaa maa hada waa lii lan la yaa sahib at-ta'am mi nga xam ne yaay borom ñam lii xam ne yaay jaay waaw qaala waa ne ko ah asaabatu samaa ya rasulallah ne ko ah taw bi la de asamaan di de moo taw ndox mi dugg ci biir yow ndawal yàlla yo qaala yeneen saa sam tontu ko na afala ja'altahu lu la ko tere woon a def fawqa ta'am mooy ndox mi nga wane ko ba mu leer yaraahu naas ba nit ñi nga xam ne ñoo ñëw bëgg ko di ko jënd ci daal di koy gis man ghashana mu wax nag loo xam ne pour xeetam yépp képp ku ñu nax képp ku ñu tromper daal ñuy nax kooku na ko leer ne ah kooku bokkul ci ñun waaw kooku alaysa minna bokkul ci ñun. laaj bi njëkk bi mooy kon dana rawaahu muslim te riwaay bi na moom la ñeel mooy nag laaj bi mooy est ce que dongo ko solo euh, surtout man xamala de istilah d'abord fa laysa minna wa man ghashana fa laysa minna ñu ne la déedéet sëriñam al ahmadu ibnu muhammad daal dina koy solo ci wàllu yu bari waaye na ko noon al imaamu abu daawud mbokku taalibi ak ñoom ñaar seen taalibi imaam at-tirmidhi na ko noon imaam ibnu al qazwini rahmatullahi ala al jamii al imaamu muslim mu ngi ko indi ci kitaabul iman buntu bi nga xam ne moom la lenn ci surah yi def baabun man ghashana falaysa minna mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettal nañu Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi Abu Raja abu abu Abu Raja rahimahullah gane àddina 148 génn àddina li nga xam ne mooy 240 Ghassan rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Ya'quub mu ne imaam Muslim ne wa huwa ibnu Abdirrahmaan al-Qaari mu ne ki ñu nettali moom Abu Qutayba mooy Ya'quub di Ya'quub ibnu Abdirrahmaan ibnu Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Qaari az-Zuhri al-Madani al-asl dëkkoon Iskandariya ko dal Iskandaraani rahmatullahi alayhi génn àddina 181 rahmatullahi alayhi ha mu ne xaaral mu indi la beneen kàlla la wa haddathanaa te nettal nañu ba léegi Abul Ahwas Muhammad ibnu Hayyaan gis ni sëriñ Abul Ahwas tuddoon Muhammad ibn Hayyan al-Baghawi al-Baghdadi yu génn àddina la 227 am nañu ne la 229 wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana ibn Abi Hazim mu ne ki ñu nekk la mooy ibn Abi Hazim di Abdul Aziz ibn Abi Hazim Salamah ibn Dinar al-Makhzumi mawlahum Abu Tamam al-Madani génn àddina 107 génn àddina 184 kili gine si rahmatullah alayhi mu ne kilahuma mooy Yaqub ibn Abdurrahman ak ki nga xamante ne mooy ibn Abi Hazim ñoom ñaari ñëpp an Suhayl ibn Abi Salih mu jëlee ci Suhayl ibn Abi Salih di Abu Yazid al-Madani as-Samman di doomu borom import export di Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman rahmatullah alayhima génn àddina am nañu ne la 138 am nañu wax 140 am na ay wuute wallahu ta'ala a'lam an abiihi mu jëlee ko ci baay moom Suhayl di Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani di borom import export génn àddina la 101 rahmatullah alayhi moom itam 101 bi dañ ci wuute ah voilà bariwul liñ koy préciser am nañu ne bon euh, entre quatre-vingt-dix ak cent la mais cent un mooy li gën a siiw wallahu taala alam kon an abi muy euh, borom import export Abu Salih an Abi Hurayrata mu jële Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àdduna 59 anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man hamala alayna as-silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna nii la ko al imaamu Muslim Abul Husayn indi après nag li imaamu Nawawi wa fi riwaayatin lahu moom la teg moom la tegale mu ne wa haddathanii Yahya ibn Yahya wa Qutayba wa ibn Hujr mu jële ko ci ñetti sëriñam bi xam nga bee ñu génn Qutayba rek la ko jëlee ak beneen sëriñam Abul Ahwas ci beneen tàllale bii nag ci ñetti sëriñ la ko jëlee mu wone wa haddathani te nettal na man dong Muslim Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid rahimahullahu ta'ala gane àddina cent cinquante génn àddina deux cent trente-quatre rahimahullah wa Qutayba gis nañ ko sànq ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi gane àddina cent quarante-huit génn àddina deux cent quarante Sufyaan rahmatullahi alayhi wa ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyaas ibn Muqaatil ibn Muxaadish ibn Musamrix al-Baghdaadiyu as-Sa'diyu al-Haafiz Abul Hasan al-Marwaziyu rahimahullah gane àddina 154 génn àddina 200 44 jami'an mu ne ñoom ñëpp an Isma'il ibn Ja'far ñu jël ko ci Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi Abu Ishaq ibn Abu Ibrahim al-Baghdadi Madina la woon al-Madani al-Baghdadi al-mu'addib après dafa dem kon Baghdad al-mu'addib al-qari génn àddina la 180 rahmatullahi alayhi moom nag moo ko jëlee Isma'il ibn Ja'far qala ibn Ayyub mu ne sama sëriñ bi nga xam ne mooy bu njëkk bi di Yahya ibn Ayyub di doomu Ayyub bi dana haddathana Isma'il moom noonu la ko waxe ne nettali nañu Ismaïl qaala axbarani Ismaïl rahimahullah ibn Ja'far ne xabaare na man doog al-Alaa al-Alaa ibn Abdurrahmaan gis nañ ko fii hadiis yi ñu génn muy al-Alaa ibn Abdurrahmaan ibn Yaquub Abu Shibl al-Madani rahimahullah génn àddina am nañu ne 132 am na yeneen wax yu ci am wallahu ta'ala a'lam an abiihi mu jëlu ko ci baayam baayam mooy Abdurrahmaan ibn Yaquub al-Juhani al-Madani rahimahullah kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko an abi hurayrata mu jëla ko ci mawlana abu hurayra al-hafiz dawsi gis nañ ko sànq anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fa nalat asabi'uhu balala fa qala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama ya rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghashsha falaysa minni voilà xam nga ci riyaad bi yëpp fa laysa minna la indi fii nag imaam muslim fa laysa minni voilà te hadis boobu waxuñu woon est ce que moom dong ko solo dañ naan la al imaamu euh, Ahmad sëriñam solo woon na ko na ko na al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja comme yee rek wallahu ta'ala a'lam léegi hadis yu mel nii nag ay man racha ndax mooy lëkkaale nag suñu bunt bi bunt bi nga xamante ne nii day wax xaraamal gu ñu xaraamal baabu nahyi anil xidaa waaw bi wax xaraamal gu boo xam ne tere gu ñu tere tromperie ah naxaate tromperie euh, ak waraate léegi loolu du xadis man xamala alayna silah fa laysa minna loolu saxaaba yu bari xam nga sànk ñu la ne bokk nañu soloo xadis bi al imam Abu Isa te yu mel nii boo bëggee xam ni ko soloo ci saxaaba yi moom moo ci dina yombale parce que da la koy wax mu ne wa baab bi bi mu ko soloowee muy xadis sayna Abu Hurayra bi dane eh, eh, te moom foofu da ko indi eh, ci terme yi kaddu yi imam An-Nawawi indi fii mooy man ghasha fa laysa minna mooy bi mu dugalee fii mooy boroom ñam bi quoi waaw borom ñam bi mooy boobu nga xam ne foofu falay samin nii la ñëwee ci Sahih Imam Muslim foofu dane wa fil baabi an Umar an ibni Umar wa abi al-Hamra wa ibn Abbas wa Burayda wa abi Burda ibn Niyar wa Hudayfa ibn al-Yaman après mu wax bi mais hadith bële man ghasha falaysa minna loolu euh, mooy mooy mooy mooy man xamal alayna silah loolu ko mel ni Seydina Abu Musa al-Ash'ari daal na koy solo imaam Muslim moom la njëkk indi laata muy indi xadiisu Seydina Abu Hurayra bi sauf que ci beneen beneen buntu la ko suraax yi def tudd ko kita ci kitaabul imaan ñoo taqaloo na eh, baabu man xamala alayna silaah fa laysa minna xadiis Seydina Abu Musa indi na ko waaye na ko noonu Salamatu ibn al-Akwa'i muy Salamatu ibn Amr ibn al-Akwa'i moom tamit daal na ko koy solo man salla ci kitaar mu ne yeneen saa sam nee na man salla alayna sayfa falaysa minna mooy ku bocci ko ñun ci jullit ñi waaye naka noon ibnu umara radiyallahu taala anhu daal dina koy solo comme imaamu Tirmidhi wax loolu Muslim moo tagale bu Seydina ibnu bi en affaire la jëkkee ji waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu léegi nag bi nga xamante ne nii bu imaam ibn Umar bi la njëkk indi Seydina ibn Umar ne leen saa salaam nee na man xamala alayna silaaha falaysa minna après mu teg ci hadiis Seydina Salama ibn Amr ibn al-Akwa man salla alayna sayfa xalayfa minna ginnaaw gi mu teg ci xadiisu Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne leen saa sam nee na man xala man xamala alayna silaaha falaysa minna après nag loolu suraax yi daal di tuddee nag xadiis Seydina Abu Hurayra moo ci tegu mais ñu tuddee ko baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam man ghashana falaysa minna après mu indi xadiis Seydina Abu Hurayra bi nekk suñu buntu bi man xamala alayna silaah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna waaw mooy côté Ghashana bi moom la ñu la indiwul man xamala leen sila falaysa minna la yemoon kanta sayna Abu Hurayra moom xadiisam da ci yokk wa man ghashana te képp ku ñu nax ku ñu trompé falaysa minna bokkoo ci ñun léegi nag ci la teg nag xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu ñam bi euh, nga xam ne moom lañ gis léegi muy xadiis euh, bi nga xam ne la romb waa ji ah daal di euh, jël kii ñam bi dekete yoo daa muyee ndox mu baree ci dugg mu bàyyi ko noonu di ko jaay yeneen saa sa romb dugal ci ci loxoom loolu dañuy gis ne lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne mooy wane tere bu ñu tere al ghish tricher al ghish ak tromperie ak ak naxaate loolu dafa leer waaw di fraude dëkki fraude waaw gisoon nañ sa waylul lil mutaffifin waaw ndax nit ñi di jël xàqu nit ñi gravité bi ci nekk bokk na nag ci loolu mooy lii waaw yeneen saa salaam partie bu njëkk bi mu ne man xamal alayna silah képp koo xam ne mooy parce que du jullit du jaadu muy rey jullit lu dul liñ la waxoon wa in ta'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdaahuma ala al-ukhra fa qaatilu allati tabghi hatta tafii'a ila amrillah li mu waxoon suuratul hujuraat waaw bu dee daa am ñaari kuréel ci jullit ñi di xare jote bu leen toog naan que les Nations Unies se prononcent loolu ñaaw na ciy jullit waroon nañoo am kersa di wax loolu boroom bi di ñu gis ginnaaw bi ñu xamalee alquran suuratul xujuraat ñu xam yooyu yëpp léegi ay problème yu am Iran Irak gars yi ne que Nations Unies se prononcent léegi ana réewu jullit yi problème bu xaw entre Arabie Saoudite ak Yaman ñu ne que les Nations Unies se prononcent entre Syrie et la Liban que les Nations Unies se prononcent loolu loolu loolu gàcce la waaw loolu gàcce la entre le Sénégal et le Mali que les Nations Unies se prononcent wal iyaadu billah loolu lépp day wane ñun suñu état yi nga xam ne loolu lañ toll quoi borom bi nag ne man waxuma leen lool waxuma leen Nations Unies société des nations ak mu ngeen ko mën tudd wala ñeneen ay yéefar ñëw di leen tax di leen di leen di leen di leen yéwénal xëy na seen biir yéen aslihu yéwéna leen yéen jullit ñi bay na xumaa diggante ñaari kuréel yooyu ci yéen daal di euh, am wute bay jàppante bu dee nag da ngeen ñëw di def pour parler yi ngir jàmm xew kenn ki siisu ne moo bañ moom day continuer ci lim ne bu boobaa yéen ñi nekk leen benn loxo ànd ak ka mu doon xeexal ngeen dal ci kaw voilà fa qaatilul lati tabghi ba kera muy dellu ci mbiru yàlla mooy jàmm di dox ci jënte way ngëm yàlla yi kon loolu mën naa am loolu ci ay cas exceptionnel la mais ci li nga xam ne mooy temps normal jullit warula jël armée di rey boo ko jullitam ci loolu fexe waaw képp koo xam ne yëkkati na naa jëmale ko ci ñun falaysa naa bokkoo ci ñun loolu nag imaam muslim am na lu mu ci lu mu ci wax lu nga xam ne ci la ko soloo parce que bu daa am lu am am solo loo xam ne da ko cee def dane wa kaana Sufyaan waaw mooy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq doon bañ ta'wiilu ñenn nga xam ne noonu lañ koy wax waaw <laughs> naan mooy fa laysa min hadina bokkul mooy bokkul ci ñun lu muy tekki mooy bokkul ci suñu njub bokkul ci suñu doxalin loolu la boroom xam-xamu euh, xadiis bi di ko tekkee waaye imaamu Sufyaan da ne loolu nag loolu da ko doon bañ parce que na nañu ko bàyyi ni mu mel waaw mu yoreen saa saa da ne bokkoo ci ñun loolu moo gën a jotale ci xolum jullit koo xam ne yow di nga nekk loo xam ne leen saa salaam nee boo ko defee bokkoo ci man bàyyi leen wax ji ni koy leen saa salaam wax ngeen bañ a nekk naan nekkul ci suñu yoon nekkul ci suñu nangam bu ko defee ñenn ñi mel ni dañuy jéem a après dañuy xaw a doyadal mbir mi xaw koo bañ jox gëdd waaye képp ku ñu ne jullit buñ na yow boo defee lu yeneen saa na bokkoo ci moom kooku dina seetaan mbiram bu baax waaw dina seetaan mbiram bu baax a baax a baax a baax a baax waaw Allahu akbar dina ko seetaat bu baax a baax a baax a baax a baax waaw wal iyaadu wallahi wal iyaadu billah waaw waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar loolu dafa am solo quoi waaw waaw kon loolu la moo tax imaam an-Nawawi mu ne kaza fil usul wa ma'nahu man ihtada mimman ihtada bi hadyi waqtada bi amali wa amali wa husna tariqati kama yaqulu ar-rajul idha lam yarda fi'lahu lasta minni mu ne lool falaysa minna te tekkul ne waa ji day nekk yéefir mais mooy ah sama jub gi ma fi indi de jaaroo ci waaye it euh, nekkoo kuy niir ci sama jëf defoo ko royukaay royu royoo samay jëf ak samay doxalin ak rafetaayu sama tëralin comme dañuy nit kiy waxe doomam wala koo xamante ne nii gërëmul lim def mun a ko bokkoo ci man waaw léegi nag waaye Sufyaan ci riwaay dana wa kaana Sufyaan ibn Sufyaan yakrahu tafsira mithla hada aw yaqul bi'sa mithla qawl mithla al qawl bal yumsak ala ta'wil an yumsak an ta'wilihi li yakuna awqa'a fi an-nufus wa ablagha fi fi zajr voilà Sufyaan ibn Sa'id eh, du ibn Uyayna non Sufyaan as-Sawri la woon voilà da doon bañ façon euh, euh, di wax naan nekkul ci suñu njubag yooyu déedéet mu ne loolu ak a ñaaw <laughs> parce que day bañ rek nit ñi woyofal loolu après quoi waaw ñu ne na yow yeneen saa sa ñu bokkoo ci man bàyyi leen ko ni mu ko waxee loolu moo gën a jotale ci bakkanu nit ñi ci seen xol yi te moo gën a jotale ci jàjj leen ci lu bon loolu ñu ba ñuy jëmale ay jaas seen mbokku jullit ay bomb ay loo xamante ne mooy day rayaat wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah moo tax imaamu Tirmidhi bi mu ëndee xadiis yi ci suuf lim ne xadiisu abi hurayra xadiisun xasanun saxiix mu ne wal amalu ala haaza inda ahli al-ilm karihu al-ghish wa qaalu al-ghish xaraam mu ne nag wal amalu gis nga jëfu boroom xam-xam yi ala haaza xadiis bii noonu lañ ko jàpp noonu lañ ko jëlee inda ahli al-ilm fa boroom xam-xam yi karihu bañ nañu karihu nag nekkul dañoo si baax non tere nañu aaye nañu al-ghish mooy tromperie naxaate wa qaalu ñu ne al-ghish gis nga tromperie xaraam loolu dafa xaraam loolu dafa xaraam al-ghish non loolu moom xaraam la boobu waaw non amul amul amul amul lenn la ci làmbaane loolu dafa xaraam waaw ndax loolu mooy dafa contraire rek ak diinu nasiixa ji la yeneen kaas la wax mooy laayante biir ak sa bopp jullit bu la ñaalee ci biir nga daal di koy laayante nga laayee ci biir te waa ji ñëw di jënd te xamul dana nax wala boobu yu mel noonu mooy dafa am confiance ci moom ci yow ndax jullit nga jàpp nañu doo ko nax léegi bu dee da ñëw daal di koy nax mooy da nga koo euh, alhamdulillah tromper mooy yow contraire li la yàlla digal moom nga te loolu moom mënul nekk lu dul loo xam ne mbir la moo xamante ne dafa xaraam waaw kon loolu lu leera leer la waaw loolu moom lu garaaw la waaw moo tax euh, euh, <laughs> dina ñëw ci hadith euh, yi nga xam ne moom lay mujjee indi ci wàllu an an an najis waaw gisoon na wala tanaajasu dina ci beneen kii na bi nga xam ne danaan yeneen saa sax dafa tere an najis dinañ dinañ ñëw foofu nga xam ne moom lii benn la rek ndax façon an najis façon tromper la mooy waa ji nga xam ne da ñëw di bëggloo nit ki. Euh, marchandise mi di yokk moom muy yokk ndax da ko bëgg ngay yokk te bëggoo jënd ngir rek mu fay plus cher façon kooraate la waaw te am na xadis sax boo xam ne même bu dee xadis bi yërul waaye càllaleem yi mooy yoon yu bari yi day wane ne am na cosaan mooy li nga xamante ne moom lañ jëlee ci saa saa mu ne alxadi'atu fin waaw alxadiatu waraate tromperie moom fi naari biir safara imam imam al-Bukhari eh, bu ñëwee ci baabu eh, an najs boobu xadis boobu dina ñëw ci côté bi gën koo yaatal <laughs> insha allahu taala voilà mu ne alxadiatu waaw mooy ak trompe waate moom fi naari moom safara la jëm waaw allahu akbar waaw waaw ndax lool Euh, euh, al borom al kaamil ibn adi solo na jëlu ko ci qays ibn sa'd ibn ubaada mu ne lawlaa anni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al makru wal xadi'atu fi an-naar la kuntu min amkari an-naas waaw <laughs> qays ibn sa'd ibn ubaada mu ne burul woon dégg naa yonent bi alayhi salaam naan al makru ay pexe wal xadi'a ak naxaate fi an-naar yooyu yëpp safara lañ def la kuntu konoon te kon dinaa bokk min amkari an-naas mi dàq teg ay pexe ci nit ñi waaw waaye isnaad boobu imaam al-Hafiz ne la ba'sa bihi ibn Hajar rahmatullahi alayhi kon loolu lu ama am solo la lañ ci bàyyi xel kon lii dafa xaraam façon am naxaate la waaw naxaate manula tegu ci loo xamante ne ni mooy eh, loolu lu baax la quoi mooy dafa xaram koo xam ne nag saa saa nee na yow lii ngay def bokkoo ci man bokkoo ci man nga bokkut yaboo nga seeti keneen koy bokkale sa bopp waaw waaw loolu nag Sufyaan am sawri doon wax loolu am solo la parce que day tax nit ñi ñu bañ a nekk parce que di à chaque fois dëgg la borom xam yi koy interpréter dañuy bañ genre euh, nitu bidaa yi nga xam ne ku def bàkkaar rek bu mag wala yu mel noonu yu mel nii ñu jàpp ne yéefirloo nit ñi loolu lañuy bañ te loolu mooy dëgg waaw waaye bu loolu buñ ko tegee ne mu leer dawal leen ko ne ko yeneen saa salaam waxoon laa wax bokkoo ci man waaw nga xam ne képp ku ñëw ba bëgg koo def ah di nga retenir mais lii de bu ma ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokkuma ci ñoom waaw te loolu nag amul benn jullit boo xamante ne nii gërëm na ah, muy def loo xam ne yeneen saa soxna danaan ko yow mii mii ngay liggéey man bokkoo ci man. wal iyaadu wallaahi wal iyaadu wallaahi billaah al imaam al haafiz lu kaale na suñu buntu bi leer na te ne loolu dañ koo aaye képp kuy def loolu yeneen saa soxna nee bokkoo ci man léegi def beneen xadiis bi non beneen riwaaya bi. mooy loolu bi mbombee ci marché bi waajoo xam ne day jaay lool loolu dañ xam ne njiit bi am na droit di def ay ronde ci marché bi di xool est ak tamit bërëbu liggéeyukaay yi loolu réew mu jaar yoon da koo war a am ay inspecteur ay bureau yoo xam ne d'inspection liggéey yi ñuy liggéey ku nekk ñu daal di may mën a inspecter ci façon boo xam ne inopinée nag kenn du la koy def parce que boo koy dëlee waa ji jàngalekat bi fii mu ne bu ñu nee ko inspecté zone euh, d'académie euh, dinañ yónni ay kii yu ñëw inspecté prof sangam ñu wax ko ko mu defar affaire yi waxtaan jox élèves yi loo xam ne makk yi affaire yi ñëw gaay yi bopp élèves yi di tontu lu ñu gën a rafet ak yooyu yooyu yooyu yëpp la quoi non il faut que ça soit des contrôles inopinés yoo xamante ne yëgaloo ko kenn da ngay jekk rek ak si waaw jeex na yeneen saa salaam fii daa yëgal kenn da doon marché bi waaw romb. te bi muy romb waa ji xalaatul na leen saa sam na jël loxoom dugal ko ci biir waaw te bu boobaa kenn du ne xëy monsieur l'inspecteur yàq nga ñamu njaayu saawaay parce que yow lii nga def dugal ci sa loxo déedéet parce que il faut mu def ko bu amee riiba loo xam ne am na dut foo jaar mu yëkkati dut yooyu ci lu mel noonu lool dañ koy maye waaw loolu dafa war a am ci bépp nag liggéey waaw ñuy liggéey ci usine yi léegi la ñu jekk ñëw xool est-ce que les règles d'hygiène côté cet bi ñu ngi koy toppatoo règlement bi li mu wax ci wàllu liggéey bi ni ñu koy def produit yi ñi fiy liggéey tamit nan lañ war a soloo ba bu ko defee ay intoxication alimentaire ci wàllu lekk du am ñoom yëpp dañ koo war a seet côté meew yi ni ñu koy defaree fermentation bi est-ce que mu ngi baax waaye coté ñi nga xam ne ñooy maçon yi ñooy menuisier yi tailleur ñëpp dawal ko oto yi est-ce que seen oto yi jaar na yoon yi def xool affaire yooyu loolu fit la war a am waaw nga xam day taxaw benn moto bu rombee mu mën koo arrêté mais waru la nekk nag loo xam ne comme ni ñu ko xamee lekk xale su xaale ci jàmm jël sa teen bi dem taxaw ca ker ga jël ci yu bari ngir lijjanti attaay bi comme ni ko waxoon keroog wala euh, ndékkil suba bi wala añ bi wala sama xew xew bi li mu am yooyu yëfu caaxaan la fox lekk ak lu am wàllu naasi la bil baatili lekk alalu mi ngi ci caaxaan waaw waaye bu dee sa képp koo arrêté boo xoolee yëf yi mat ci saa si nga koy jox ay këyitam mu dem yoonam ku matalul nag mu am daan boo xam ne ah yoon teg na ko ci nga bindal ko këyit mu dem fay mais jamais nga naan ko kaay ma encaissé la boo fayee fii téeméer la alors que boo demee fay deux mille cinq cent la wala iyaazu billaah dina jëlaali sa temps alors fii da nga may jox rek loolu yëpp yëfu tromperie la yëfu naxaate la léegi alalu sénégalais yi bu dee Sénégal la nga lekk léegi boo léegi di nga xam noo koy fay tamaa jox ko ci sëriñ diw loolu du la ci génne yàgg nañ koo wax wala a nekk la yu yeneen saa saram def képp koo xam ne moo taxaw place bi ay bureau ay ministère boo xamante ne képp fenn foo xamante ne nii moo leen jiite war na di leen xaytu léeg-léeg ana lan lañ nekkee est-ce que ñu ngi jaaral yoon parce que bakkanu doomu aadama moo bëgg di nourritif waaw di fule les règles yi nga xam ne moom lañ teg nañ ko di respecté waaw loolu nag dañ koy seet bu ko defee ñu bañ a dugal askan wi ci ay jéeye lekk loo xam ne lekk loo nit ñi ay ceeb yoo xam ne ndekete yoo baaxut léegi bu ko defee feebar yu bari ñuy génn ci àddina léegi faute la faute à qui autorité yi ci lañu ñooy les premiers responsables ginnaaw waaye nga xamante ne ni moom moo bëgg loolu doon utub xaalis ci loo xam ne joxe loo xam ne day rayaate waaye naka noonu garab yi ak samañ marchandise yi dugg ci yooyu war nañu koo saytu ba xam est-ce sa consommable baax na ngir askan wi doo ko xool duwaañee yëg yooyu yëpp loolu lépp mbiru diine la bu fi kenn wax noonu yooyu yëfi caaxaan la mais bu dee tey ñoo xam ne sàcc la ñuy def duwaañee yoo xam ne bu ñëwee di jël biri di yóbbu seen kër loolu ngay dafa xaram waaw kanta ay liggéeyu duwaan daa xaram loolu ku xamul dara moo koy wax waaw loolu moom <laughs> ku xamul dara mooy bépp liggéey rek ku ko jubalut comme policier bi rek waaw bu jubalu di lekk alalu jàmbur yi waaw la muy def mooy liggéey ba xaraamul mais moom na mu koy defe moo xaraam douanier bi pareil waaw réew yi dañoo am ay ay frontières waaw li ñuy dugal ci biir réew mi war nañoo xam fan lay jaar bu accès est lii jaar na yoon wala déet parce que bu dee ne dañuy jël euh, alalu fraude di jële par exemple bu ñu joxe exemple Sénégal di jële Gambie yoo xamante ne amul tax amul dara dugal ah ñëw indi di ko ba pare di ko jaay mais ñi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ci réew mi te mu am ay tax ñooñu duñ leen daaneel bañ a daaneel parce que ñaar yooyu duñ yem te nit ñi du bari lu gën a lu yomb la ñuy jënd parce que seen gafa ga foofu la toll mais tamit amuñu sensibilité wu liñ naan euh, dañuy consommer local lool amuñu léeg-léeg ñenn ñi sax ñu ko bëggee seen boof may leen waaw kon nag yooyu yëpp dafa jara surveiller moo tax yeneen saa salaam ñuy dox ci marché bi daal di gis te boo amee loo xam ne dut am na ngir nga yëkkati dut yi contrôle il am te loolu bu ñu lay contrôler yow itam waroo nekk di mer pourquoi moi pourquoi pas l'autre xam nga waa ji neewul maa yeneen saa salaam du man kese fiy jaay de est que dem nga xool keneen ngir lan laa pataas nga daal di koy reculer beneen waay déedéet loolu yëfi caaxaan la waaw waxul na yoona saa salaam mais doo seet keneen ki déedéet waaw loolu dafa am solo quoi mais nekk fi tout le temps yow boo defee njombe yaa ngi xool ah way na kenn waay def bu ko defee ñu fàtte ma loolu du yëfu jullit man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhibbu li nafsihi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ku gëm yàlla ak bésub taxawaay dañu ko doon fàttali keroog na bëggal ki nga xam ne mooy mbokkam li nga xam ne moom la bëggal boppam kon nag jël aw ñam woo xamante ne bépp marchandise boo xam ne ni ko wane ci biti ki koy jënd day nii la mel jaay ko oto boo xamante ne nii yow lépp da nga koo tulliwaat ci biir waaye oto bi dara baaxut yaa fi dina xam jaay ko waa ji waa ji jël ko une semaine oto ba fay nga toog naan ko ah ba ma ko jànk am naa voilà jaayoon naa la ko ñaaw wanoon naa la këy ji ko tey da dem seet fa waay boo xamante ne moo la defal contrôle de complaisance waaw boo xamante ne mu jàll la lépp baax na alors que moom moo dina tey ne xëy nga mën a jaay sa mbir après am loo ko dox loo ko jox waa ji jënd ko affaire bi tàkk naan ah, kii na de dem ba àllub kaan di jóge di jóge Dakar dem Thiès oto ba fay. moteur bi dee te yaa ko fay xamoon nga ne bi da doon da doon waaj a dee loolu lépp mën a bugg waaw comme jaay ko bii rek waaw bépp marchandise boo xamante ne trop prix sur la marchandise dafa am loolu mooy wax ci voilà loolu dafa xaram nit ki du ko def waaw ñëw jaay nit ñi ne leen waa téléphone bii nii ça marche bi alors yow téléphone bi day fay rek keroog nag bi nga ko bëggee jaay da dem gis sa waa mu taalal la loo xam ne nee nag man na tenir vingt quatre heures wala soixante douze heures nga daaw jaay ko waa ji ci saase dem sa waaw waa ji kii ko ñetti fan après affaire bi fay manatu la tàkk mu ñëw di la wax nga naan ko déet man dama la koy jaay dafa baaxoon alors que damaa bind wala ki nga xam ne daa bind ci boutique am lu fi génn du duggaat waa léegi lu fi génn lu duggaat ba nga waxee loolu nga waroon a garanti ne la ngay jaay baax na waroo ci woon a dëbb benn vis amul worom vis caché bu amee vis caché bañ a waaj bu ko neexee day ñëwaat te bu sariya ci boppam dalay force par force nga delloo ko par force nga ko delloo waaw amul sax soo bindoon naa ko ci buntu bi loolu lépp bu dee réewum sariya danaan la après yow nga bindoon ko ci buntu bi waroon naa tax nag yow marchandise bi baax waaw waaw ku ci ubbi benn rek dootoo ko delloo alors que waa léegi boo waxee lool mais léegi yow assuré l'affaire bi te ne yow dafoo ci tromperie mais nga def ci tromperie ba pare te wane woo loolu wuti ak ki nga xam ne daa wone waaw ñëw di jaay benn rajo nga waaje ah rajo bi nag gis nga onde bi day day day bëgge ko wax waaw wax ko ci yim am léeg waa ñu gërëm xam na bis yi kooku waxuñu ko kooku mooy ci dëgg waaw kay kooku nag bu ko nit ci jëndee ci kaw xam yooyu ba pare dem naan wala quelque jours mu ñëwaat kooku amu ci droit parce que biñ ko koy jaay gisoon na lu leer waxoon nga ko xam-xam yëpp c'est leer nga bindal ko ci ne ko waaw lii c'est pas du neuf occasion la waaw am na problème bii am na problème am na problème oto bi nangam nangam ak nangam waaw bon def naa contrôle technique bi nag mais nee nañ ma gis sangam ak miir sàngam naa ko changer bu ngi nii waa ji ñëw liir yooyu yëpp ba mu neex ko mu leer nañ ne sàng mu jënd ko dem ba mu neex ko ñëw naan dama koy delloo am ci moom waaw tey yi ci ñuy wax mooy ci nga xam ne dafa nëbbalee gis kaso waaw baaxul bu nëbb ki nga xam ne day jaay butéelu ndox ne un litre la dëkk te yoo mat un litre waaw waa ji foog na un litre la ndax moom lañ ci jënd ñu jël dafa matu ko loolu it man restaurant bu dee yaay ko tey xam ko yow xam na ne bokk nga ci xadis bi yeneen saa saa nee na bokkoo ci ñun kon yii nii yëpp ay mbir la yoo xam ne ngir lan ngir di niir di defar diggante yi parce que lii kat képp koo xam ne doxale nga ak moom nii nax ko bu yégee ne nax nga ko dina am loo xam ne lu muy yëg ci diggante moom loo xamante ne mën na koo yàq wal iyaadu billah wal iyaadu waaw waaw loolu dañuy xam ne. jiit bi daa war bu yooyu bu amee mu wax ak waa ji jàjj ko waar ko waaw na ko lan moo te orienté ko li nga xam ne loolu la waroon a doxale na ko lan moo tere woon yeneen saa bi mu dugalee loxoom mu ne ko yaa saahiba ta'ami ma hada loolu tamit fiy jàng inspecteur waroo gaaw boo gisee ne affaire yi c'est pas waa ji li mu wax ak li nga vérifier ba nga vérifier contrôle yi nga def wuti ak moom li mu déclaré rek li mu wax waroo ñëw rek sanctionné ko non war nga koo laaj na ko ah man j'ai pas compris parce que apparemment y a une différence entre et les chiffres man yi ma yor nga déglu ko xaar moom mu wax lan mooy laye loolu waa ji ne da ngaa ñëw fekk muy gaay ne affaire bi moom or lañ jaay vingt quatre a xaw ma vingt et un carats bi ngeen ñëwee def inspection gis ne xawaay ndekete biir yi benn du ci yooyu waaw waroo ñëw bur jàpp ne waa flagrant délit mais waroo ñëw rek dal di ko man nga ko laaj ne ko Euh, convoqué ko soit sur place wala benn bureau bu ngeen yor ci marché bi wala foofu wala boo convoqué ko au kii daal di koy laaj ne ko nag euh, voilà jour tel vous vous présentez pour vous vous vous vous explique wala vous vous expliquez euh, ci lii nii lan nga convoqué ko mu ñëw bu ñëwee daal di expliquer waaw ba pare mais doo gaawtu voilà voilà voilà grand délit amatul lu mu wax voilà yeneen saa saam dana yaa saahiba at-ta'aami maa haadaa voilà yow mi nga xamante ne nii wala maa haadaa yaa saahiba at-ta'aam waaw bi li muy daj xam na ne waru ci nekk ndox mu luur nii waaye mu ne ko lii la may na ko moom mu wax expliquer waa ji expliquer ne taw bi de moo taw mu kii waaw ndoxu taw bi mooy taw bi mu tawee ci la yeneen saa saa nag ne ko nag loolu nag du du loolu rek c'est lay boo xam ne war naa tax nga doxale nii afala ja'altahu waal xam na ak fee la mais nga def ko wane ko bam leer ne nit ñi lii la de ah ñam dana nam doon deme daa am lu ci dugg ndox meeg yooyu kuy ñëw nga wax ko ko ku gërëm jënd ko noonu xayrun ku ne moom ah non loolu nag garaawul tamit xayrun waaye nga bàyyi ko noonu mu jàpp ne moom fii mu ne daa jënd loo xam ne lu jaar yoon la loolu ndaxaate la mook waa ji nga xam ne dafa xol dafa sol am xar tabaski jege wala mu bëgg a xar daal di koy euh, kii euh, xont bu bari waaw gaave ko gaave ko jox ko lu bari bu xar mi funki waa ji jënd ko jàpp na waaye yow xar mi baax na jënd ko lu cher ñetti fan dem mooy almusarra wala xar mi nga xam ne yow meew mi nga soxla mu toog am doom jam am mu bañ mu nàmp yaay ji tàqale ko yaay ji ay fan bët ween yi fees dal nga ñëw gis ko jënd ko noonu wala nag yi wala jëleen yi nga ñëw buñ ko jëndee ratt ko ñaari fan affaire bi peer amatul dara loolu naxaate la yooyu yëpp façon fichi la waliyadu wallahi billah kon ahadana allahu min hada léegi xadis boobu foofu la al imam al hafiz an-Nawawi mu teg xadis mille cinq mun wa an radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tanaajashu muttafaqun alayhi voilà mu ne te jëlee na ci moom balee Seydina Abu Hurayra anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa tanaajashu bu leen def najash hadis boobu gisee moom ko gisatu ko mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari ak taalibeem al imaamu muslim Abul Husayn ñoom ñoo ko bokk daal di solo loolu nag xadis la boo xam ne keroog nag romb nañ ko fi ñu ko njëkk woon a gis waxoon nañ la ko moo doon xadis deux cent trente cinq bi ah, ci buntu li nga xamante ne moo doon wax ah, baabu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim xadis bi foofu la njëkk ñëwee deux cent trente cinq bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu fi la tahaasadu wala tanajashu wala tabaghadu te gis nañ ko fan yii baabu nahyi an tajassusi wa tasammu'i li kalaami man yakrahu istima'ahu gisoon nañ ko foofu tamit muy eh, loolee eh, wallahu ta'ala a'lam muy hadith mille cinq cent soixante bi kon lépp lépp ci waroon a waxoon nañ ko foofu xanaa bu ñu amee luñ ci te waxoon nañ leen dina ñëw fii yokk mooy diggante lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy yeneen saa sax nee bu leen def naga léegi nag najas bi dinañ ci ñëwaat bu baax ci wàllu côté fekk bi parce que dañ doon wax dañ koo tere dañ koo tere mais léegi waa nga xamante ne nii euh, moom dañ koo naxee noonu ba pare waaw enchère yi waa ji di yokku kii ne moom li muy jaay ci ku gën a ku gën a ëpp lu mu fay la koy jaay benn waay jóge ne nekk ci biir mbooloo mi di yokk daka soxlawu ko daa bëgg waa ji fay lu gën a cher léegi fekk soit mu combiné commerçant bi mën a nekk dafa combiné kiy jaay man na nekk combine ak moom bu dee dafa combine ak moom ñoom ñaar ñëpp ay am bàkkaar bu dee nag combine ak moom kooku kese mooy am bàkkaar waaye léegi loolu léegi après waa ji est-ce que day mën a rétracter ne delloo ma sama mbir après bu ko yéegee wala déet loolu la ñuy gis bii di ñëw ci xadiis bu mujj bi ci bunt bi insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina du xadiis bu mujj am na yeneen